te war a bàyyi xel mooy ne bu ñuy tabaxi jàkkaak yooyu loo xam ne pour yàlla la nañu ko wax ne lii pour yàlla la waaye yenn tur yi sax bu la naree bloqué teg ko fële mooy ne comme ko ñun dañoo tàmm yooyu ñun kër sëñ Touba laay tabax kër sëñ Touba radiyallahu anhu nan nga ko mën a présenter ci jàkka yi ñu dimbali la kan moo lay dimbali nan ngay demee ci jàkka naan moi je veux construire un un kër sëñ Touba il faut lan lañ lay wax comment. que kii que c'est kii Sëriñ Tuuba mais même sax prononcé nga sax dootuñu ko man mooy loolu boo gisee moo tax suñu projet yi tardé mooy ne yow bu dee ne jàkk ngay defar neel jàkkalaay defar rek mu jeex bu ko defee ñépp ku ci nekk jullit ku ne reconnaitre ci boppam boo nee centre islamique la wala loo xamante ne pour jàng alxuraan la nga ne loolu laay defar bu ko defee ku nekk gis ci sa bopp waaye boo ko féewalee sa bopp rek féetalee sa bopp gaa yi suñu suñu boroom waxoon rek ne nuwallihi ma walla ñu bàyyi kook fa mu jëm moom mooy ne loolu yu ñu tardel la ci suñu projet yi moo tax daanaka dañ ciy nekk ay ati ati at mu nekk projet kese daanaka mool du fa sampu dara du fa sampu ma ne la terrain ba sax daanaka duñu ko gis parce que niñ koy tabaxee la mooy ne même bu dee yéen yi rafet na waaye niñ koy présenter moo baaxul parce que loolu moo xam nga ne c'est trop restrictif ñëw cim réew moo xam ne moos pour yow ah nga ñëw naan mbir mi amul mooy loolu man zaawiya kese boo ko tuddee zaawiya ban jàkka ngay dem naan zaawiya laay tabax gars yi de façon mon yi dañ naan la haja shirk dabal toog fële mooy ne affaire bi te pourtant jàkka la neel jàkka laay defar rek bu ko defee mu nekk loo xam ne ku ne xam na ne lii jàkka la lool nga reconnaître ci sa bopp loolu mooy li nga xamante ne noonu la ñuy def mais ñun wolof dañoo tardé ci côté yooyu moo tax suñu projet yi dinañ def vingt ans daanaka terrain duñu ko am keroog waxoon naa la ne keroog masjidu Usmaan gars yi nga xamante ne fee ca Villeurbanne ci nga xamante ne mooy ci koor gi gars yi ci la ñu mobiliser alal loo xamante ne nii dafa dépassé sax li nga xam ne moom lañ doon yaakaar ndax loolu dañ ne jàkkala gaa yi liñ leen doon wax ay xadiis lañ leen di wax yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax na ci xadiisu sayyidina um, um, um, imaamu muslim ibn al-Hajjaj ne suuf yi gën ci uh, bërëb yi gën ci suuf si mooy jàkka yi ñu indil la xadiisu saxiixayn xadiisu sayyidina Usmaan ibn Affaan alayhi ridwaanul mannaan yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne man banaa lillahi masjida bana allahu lahu baytan fil janna képp ku tabaxal boroom bi subhaanahu wa ta'ala jàkka suñu boroom subhaanahu wa ta'ala dina la tabaxal jàkka ñoo xam ne ku ci nekk gis sa bopp ne lii lii moom ndigalu yeneent bi alayhi salaatu wassalaam la ku bëgg borom bi tabaxal la kër kër ëllëg nga ne man dinaa ci def nga gis gaay di joxe loo xam ne jël seen carte bleue di di di joxe ñu koy kii léegi ñu tapé code bi léegi mu leer na ne xaalis bi dem na nekk ñu fi di kii wi chèque ndax xam nañ ne lii dañuy jaayante ci yoonu yàlla loolu la parce que li ñu leen wax dafa leer muy jàkka loolu koo ci woo jullit bu ne man naa joy joxe xaalis waaye boo ko nee man ah sama kër sëñ Tuuba ñu bàyyi la ak sa kër sëñ Tuuba radiyallahu taala anhu wa arda looloo tax suñu projet yi war nañu seen ni ñu koy tuddee te toute façon mbir mi benn rek la mooy dañuy jàngal alquran nañu tudd ne centre islamique la ñuy tabax c'est fini jeex na kon loolu mooy lépp solo waaye mbir yi nawul ci tur yi loolu jar nay bàyyi xel suñu boroom subhanahu di wax nag mbiru naafiqi ak seen jàkka ji mu ne afaman nassasa bunyaanahu ala taqwa min allah wa ridwanin xayrun amman nassasa bunyaanahu ala shafa jurufin haarin fanhaara bihi fi naari jahannam wallahu la yahdi alqawma alzalimin <clears throat> mu ne afaman nassasa bunyaanahu ala bunyaanahu ala taqwa min allah mu ne est-ce que moos yem na est-ce que dina ki nga xamante ne nii dafa tabax li nga xam ne mooy jàkkaam tabax ab jàkka boo xamante ne ala taqwa ci kaw ragal yàlla la ko tabax minallaahi ragal yàlla goo xam ne ci borom bi la tukkee wa ridwaanin ak ngir ngërëmam ngërëmam gu tukkee ci borom bi subhaanahu wa taala xam nga ne kooku xayrun moo gën foofu am kooku moo gën am wala waa ji nga xam ne am man waa ji nga xam ne assasa dafa tax dafa tabax bunyaanahu tabax ba mu tabax ala shafa jurufin haar mu ñëw ci pant boo xamante ne nii bu redd la buy waaj a wadd mu ñëw daan dafay tabax fan haara bihi ba mu ko tabaxee ba toog mbir ma mab ci kawam fii naari jahannama ci biir jahannama wallahu tabuur yàlla laa yahdi du gindi alqawma nit ña nga xam ne az ñooy tooñkat yi mu ne lii nii kon mooy misaalu jàkka jooju naafiqi tabax mu ne ci aaya bi ci tego ci laaya la dix aaya cent dix mu ne laa yazaalu bunyaanuhum alladhi banaw riibatan fi quluubihim illaa an taqatta'a quluubuhum wallahu alimun hakim mu ne ya yazaalu du deñ bunyaanuhum seen tabax boobale ñu tabaxoon ñoom naafiqi alladhi banaw bi nga xam ne moom lañ tabaxoon riibatan nekk ak sikki sàkka goo xam ne dafa leen a jural ci seen xol yi loo xamante ne nii ñakk ñëkk-ñëkk boo xam ne du dañ mukk muy ak si ki sàkkal ci lañ la leen moom la leen jural illaa ba kera an taqatta qulubuhum ñuy faatoo seen seen xol yi daal di xotteeku mooy bi ba ba ñuy faatu noonu la ñuy mujje wallahu te boroom bi subhanahu wa taala alimun aju xamaakoon la hakimun aji aji mooy ki xereñ ayatte kon kookoon loolu la mooy boobu yàlla xam nañuy tabax te yàlla tax hakimun te moom mooy ki xereñ te tey jàppale ñu yàlla la taxul mu baleen comme naafiq yi nga xam ne seen tabax bi yàlla taxul woon ginnaaw loolu nag bi mu paree ci naafiq yi kon suñu boroom subhaanahu wa taala muy wax nag jullit ñi ne ñoom nag suñu boroom moo def ñoom benn ya benn commerce boo xamante ne nii ni'ma a waay ëskay ni'ma hadha al bay' waay waay ëskay bëlëb yaxantu mooy suñu boroom subhaanahu wa taala lahul fadlu wal minna mooy ki nga xam ne vraiment xéewal yépp ak ngëneel ci moom la jóge te ci moom lay delloo mooy lan mooy jaam bi moo koy yénqwal defal ko li nga xam ne may ko yitte boo xam ne jox ko xelu mu jaamu ko xamal ko nan la may jaamu nan la koy jaamu ba pare mu ne ko defal waa ji mu jàppandal ko condition yëpp ba mu def mu ne ko léegi maa lay fay ba pare mu fay ko loo xamante ne nii mooy boo xoolee kon mbir mi fan la joge ci borom bi la jóge ca ci moom lay delloo moo tax mu ne inna allaha ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna yuqaatiluuna fi sabilillahi fa yaqtuluuna wa yuqtaluun wa'dan alayhi haqqan fi tawraati wal injiili wal qur'aan wa man awfaa bi ahdihi min allah fastabshiruu bi bay'ikum alladhi baaya'tum bihi wa dhaalika huwa al-fawzu al-'aziim muy aaya 111 suñu boroom subhaanahu wa ta'aala mu ne inna allah dëgg-dëgg buur yàlla ishtaraa jënd na minal mu'miniina ci way ngëm yàlla yi anfusahum seen bakkan yi wa amwaalahum ak seen alal yi bi anna lahumul janna mooy moom jënd na ko aljanna mooy ne da leen ne jaay leen ma seen alal yi ak seen bakkan yi ma jox leen ko aljanna ma weccee leen ko àjjana lool nan lañ koy defe mu ne yuqaatiluuna fi sabilillah dañuy xare ci yoonu yàlla subhaanahu wa ta'ala fa yaqtuluuna ah ku dem xare nag ñaari imaam suwa fa yaqtuluuna ñu daal di rey wa yuqtaluuna ñuy rey ñoomit ñu leen di fat loolu mooy li suñu boroom jënde ci ñoom mu ne waadan lii nag digla la alayhi waadan alayhi haqa buur yàlla lii digla boo xam ne moom mi dara warul moom moo ko war warlool boppam muy loo xam ne dëggub dëgg la fi tawra boo demee ci téere bi nañ laan tawraat te ñu gën koo xam ci toora mu ne loolu moom suñu borom waxoon naa fa aaya ju mel nii wal injiili boo demee ci li ñu naan l'évangile salaam bi mu wàcce woon ci sayyidina Isa ibn Maryam alayhima alayhima salaatu wassalaam mu ne wal qur'aan tak ci alqur'aan ji ding fa fekk li mooy dig bi suñu boroom subhaanahu wa ta'aala ne maa jënd li nga xam ne seen bakkan yeeg seen alal yaljana yoolu nee na loolu boo demee ci tawra boo demee ci linjiil waaye boo demee ci alqur'aan muy ñetti téere yi gën a mag gi suñu boroom subhaanahu wa ta'aala wàcce mu ne boo fa dem di nga fa fekk lii mu ne wa man awfaa bi ahdihi min allah ana kan moo gën a mën a mën a mën a mën a mën a Euh, li nga xam ne mooy daal daal di li mu dige woon daal di koy def bi ahdihi ci digéem minallah kan moo gën a mën a matal bi di ahdihi ci digéem minallahi ka buur yàlla subhanahu wa taala yaw bu dee ne yow nit ñee lay dig ñenn ñoo xam ne dang naan doo sawaay moom moom lu la dig dina ko def yow bu dee ne nit ngay wax loolu lan ngay xalaat borom bi su ci borom bi subhanahu wa taala kon mu ne wa man awfa ana kan moo gën a mën a mën a mën a respecté bi ahdihi ci allahi ka borom bi subhaanahu wa taala kon yéen jullit ñi gëm nii ne loolu laa jënd seen sa laa leen di jaayaal jana kon nag képp koo xam ne dëggu nga ci loolu fa stabshiru na ngeen bég bi bay'ikum commencé leen feetu bi bay'ikum ci li nga xam ne mooy seen yaxantu bi ngeen def ak man alladi bi nga xam ne baayaatum bi moom ngeen jaayante wa dhalika li huwa al mooy li nga xamante ne nii mooy mooy mooy mooy mooy ngañaay lu rëy de mooy ngañaay lu rëy mooy lii nag kon suñu boroom subhaanahu wa taala mooy lii nii la wax te loolu tamit leen di mooy mbir mi da moom dafa dafa nekk koo xamante ne nii lii la daal di sartal mooy ne njaay maa ngoongu léegi nag gars yi moom boo mbir mee ngoog mooy ne léegi nganaan am na ñoo xam ne tam ñu ne la way ñoom mooy ñun nag ñu seetlu nañu non c'est que ñii ñoo tolloon daraja ji moo tax ñoom ñu am lu ñuy jaay waaye ñun amuñu lu ñuy jaay loolu mooy waxu jaahil loolu mooy waxu jaahil dëgg est ce que sahaaba yi radiyallahu taala anhum ñoo jóg ne yàlla jaay ñu déedéet ñoom jóguñ ne yàlla jaay ñu déedéet suñu boroom ci boppam bi fadlihi wa mannihi wa karamihi alayhim ci ngëneelam ak teraangaam ak li nga xamante ne ni mooy ak mbaaxam ci ñoom la leen ne man maa leen defal lii dangaw yaakaar nga ne moos yaa gën a xam sahaaba yi ne radiyallahu anhum que ne amuñu bakkan buy jaay est ce que yaa leen gën a xam ne buur yàlla yàllaa leen moom loolu moo tax waxu jaahil la mooy nga yaakaar ne waa ji koy wax nag foog ne mu ngi wax xam-xam te waxul dara ay nëx-nëx kese lay wax dégg gaa yi koy déglu mu foog ne gaan gaa yi naan sa waaye nga wax lu kawe waaye waxul lu kawe de mooy ana naka la mën a waxe lu kawe te alquran wax lu leer mel ni ñoom ñoom ñoom dañoo feebar ndax xamuñeen ñooy sahabatu rasulillah alayhi salawatullahi wa salaamuhu radiya wa radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum léegi suñu boroom teg aaya mu ne at-taa'ib ash-shaakiruuna al-'aabiduuna al-haamiduuna assaa'ixuuna arraakicuuna assaajiduuna alaamiruuna bilma'ruuf wannaahuuna anil munkari walxaafiduuna lixuduudillah wa bashiril mu'miniin mu ne attaa'ibuuna al'aabiduun ñeeng mooy mooy ñii nag ñooy gaa yi da leen a diglu rafet moo tax léegi dafa commencé tudd leen mu ne attaa'ibuun mooy ñi nga xamante ne ñooy tuub di dellu ci seen boroom subhaanahu wa ta'aala saa boo xamante ne nii ji la ñu def rëcc rëcc ñu daldi dellu ci seen boroom subhaanahu wa taala waaye taa'ibuuna ñi nga xam ne ñooy génn ci shirk yi ne woon ci jaamu yeleen yi ñi doon jaamu génn ci ñëw ci boroom bi subhaanahu wa taala waaye at-taa'ibuuna mooy julit boo xam ne li ngay def du noonu mu leer na ne bàkkaar nga nekk nga génn ci dellu ci boroom bi subhaanahu wa taala suñu boroom ne al-aabiduuna tegal ma ci ñi nga xam ne ñooy jaamukatu yàlla yu mag yi ñi nga xamante ne nii ñoom fu ñu tollu ñu ngi jaamu yàlla waxoon nañ la lool nag da ngay def na sayyidina ibnu mas'ud ibnu ummi abdi radiyallahu anhuma wa ardaahuma waxoon ne inni ahtasibu qawmati kama nawmati kama ahtasibu qawmati moom sayyidina ibnu ummi abd radiyallahu ta'ala anhu wa an ummiha wa an ummihi mu ne man de damay jàppe bu may nelaw damay ni may bu ma taxawee di jaamu yàlla di di di naafile ni may yaakaaree te def ko ngir borom bi subhaanahu wa ta'ala tey yaakaar yaakaar ne dina ma ci fay bu may xaranit noonu laa ko yaakaare te noonu laa ko jàppe mooy bu may nelaw ak bu may taxaw ji jullee yem loolu nag jullit noonu nga war a mel looloo tax da ngay dox ci mbedd di yow di di di jaamu yàlla ngay xoole di jaamu yàlla nga doxi jaar na la jaamu yàlla dem ci boulangerie bi di jaamu yàlla nga génn dem fële foo dem daal dugg train di jaamu yàlla mooy sa paa yooyu yëpp nekk jaamu yàlla ngay nelaw di xaran ba fàtte say bor di jaamu boo di jaamu yàlla loolu nag ni defe mooy ci yéene la nooy ne yéene looy def daal nga yéene ci borom bi subhaanahu wa taala ne man daal bu may nelaw damay nelaw ngir gën a am force mën a jaamuwaat borom bi subhaanahu wa taala moo tax am na xaran yu gën i taxaw de gaa ji taxaw di julli tey nay te nga xam ne ngis te la ko tax a jóg waaja toog di tëdd fële di xaran depuis ay ay heure yi heure ko gën fopp moo tax rubba rubba naa'imin xayrun min qaa'im bari waana koo xam ne day xaran di nelaw moo gën waaja taxaw di julli ndax kële ba muy julli ngis la ko taxawal moo ko taxaw jóg kon alaabiduuna mu ne tuddal ma gaa yi nga xam ne jaamukatu yàlla lañu alxaamiduuna tuddal ma ñi nga xam ne it fu ñu tollu di ma sant assaa'ihuuna ak ñi nga xam ne ñooy woorkat yi arraaki'uuna assaa'ihuuna nag am ne tamit ne day tekki jihaadkat yi waaye boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim li gina yee noot ci li ñu wax dañ na saa'ixuuna mooy ñi nga xamante ne nii dëgg la day tekki ñi nga xamante ne mooy jihaadkat yi mooy mujaahiduun yi ndax loolu kat ñëw na ci xadiis luy wane ne assaa saaim nu ne moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di wax loo xamante ne day wane ne loolu la mooy ne day tekki ne loolu man na ko tekki waaye mooy moom day tekki ñi nga xam ne ñooy woorkat yi mooy ñi nga xam ne de façon waaye nag de toute façon ñun ñépp xam nañ ne as-saa'ixuuna tekkiwul les touristes ndax xam ngeen ne saa'ix day tekki touriste loolu xam ngeen ne moo suñu borom tuddul touriste yi wër ci àddina bi nga xamante ne foo ak ak ak présenté kese leen tax a jóg waaye xam nga ne ñooñu du ñoom la ñuy tudd fii de toute façon alhamdulillah gisoon nañu masalaam tourisme sax ci biir net yi nga xam ne ci njàngat yi gisoon nañ ko te gisoon nañ lool ci yaatal walillahi alhamdu wal minna wassalaam bi muy dem Tabuuk jaar diyaaru Samuud muy këru yonente yàlla Saalih ala nabiyyina wa alayhi afdalu salaa alayhim asalaatu wassalaam ba ñu fa rombee yonente bi alayhi salaatu wassalaam gis nañ na mu doxale woon ci hadiisu Abdallah ibn Umar radiyallahu anhuma wa ardaahuma bi nekk ci sahihayn loolu leeraloon nañu mas'alaam tourisme ak tamit mas'alaam dem est-ce que nit ki mën naa am droit di dem di daan damay tourisme ci nit ñoo xam ne borom bi subhaanahu wa taala daf leen a mbugaloon comme waa joo xam ne dafa dem di sël fi biir Samuud ndax léegi waa waa waa waa UNESCO def nañ ko ci patrimoine mondial est-ce que mooy fële ndax ziyaaru Samuud waxoon naa la mu ngi Arabie saoudite tey est-ce que nit mën na faa dem di sël fi ak wane naan waay waay teen baa ngi fii la naaqatallaahi doon jaar wa suqyaaha mooy fii la doon jaar nga dem fa di selfie ka photo est ce que loolu nit mën na koo def loolu yépp waxoon nañ ko ak yi nga xamante ne nii yeneen bërëb yi nga xam ne wuute naag fi nga xam ne dañ leen a la xam alhamdu wal minna kon as-saa'ixuuna fii tudd fi touriste yi de loolu moom de toute façon waxul loolu mooy ñi nga xamante ne nii assaa'ihuuna mooy workat yi wala nga ne jihaadkat yi arraaki'uuna ñi nga xam ne ñooy rukuu assaajiduuna ñi nga xam ne ñooy bari ay sujoot al mooy ñi nga xam ne rek mooy ñiy bari ay julli ngir seen boroom al aamiruuna bil ma'ruuf ñi nga xam ne ay digalkat lañ lu baax wannaahuuna tey tere ay tere kaa tere waa kon yaanil munkari ci li nga xam ne mooy njombatee fa gi nga xam ne yu baaxul lañ walxaafizuuna li xuduudillah ak ñi nga xam ne ñooy respecté tey wattu li nga xam ne mooy sharia borom bi subhaanahu wa taala di ci taxaw ak dexaleem yi mu ne ñiyewu ne wa bashiril mu'miniin te nga bëggal ñi nga xam ne ñooy way ngëm yàlla yi mu ne maa kaana muy continuer borom bi subhaanahu wa taala muy wax nag loo xamante ne nii beneen affaire la lii moom beneen affaire la ndax boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim comme ni nga xamante ne noonu la ko al imaam as-Sa'id ibn al-Musayyib jële ci baayam alayhima ridwaanullah te xadis ba mu ngi ci saxiix yi mu ne fii mooy aaya bii nii ya suñu boroom subhaanahu wa taala daf ko wàcce keroog bi nga xamante ne nii ci la abu abu taalib abu taalib di baayu sayyidina ali ibn abi taalib radiyallahu taala anhu wa ardaah bi nga xamante ne nii ci lay génn àddina ki nga xam ne mooy abu jahl dafa ñëw mi yonent bi alayhi salaam salaatu wassalaam yëg ne Abu Taalib kat mi nga xam ne moo ko doon moom la ko ab maamam di Abdul Muttalib Shaybatul Hamdi daal di woon bàyyel bi muy génn àddina te moo ko doon toppatoo di baayu Sayyidina Jaafar ak Sayyidina Ali ak Sayyidina ak Sayyidatuna ki nga xam ne mooy Ummu Haani ak Sayyidina Qiil banu Abi Taalib ñoom ñépp di doomi Abu Taalib bi nga xam ne nag ci lay génn bo lay génn li nga xam ne mooy àddina Abu Jahlin daal di agsi nag ñëw fekk ko ci lal bi moom Abu Taalib mu dugg ci mook gi nga xam ne mooy Abdallah ibn abi umayya di frère ki nga xam ne mooy yaay ummu salama nga xam ne moom bokkoon na ci yéefér yi ginoon a mag waaye walillahi alhamdu wal minna mujj na tuub moom abdallah ibn abi umayya comme ni ñu ko gisa woon ci fathu makka moom daal di woon nay tuub bi yonent alayhi salaatu wassalaam di dugg si makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima ci fathu makka moom tuuboon na moom nag taayoo tuubagul woon moom ak abu jahlin ñoo dugg si fekk abu taalib ci lalu faatoom yonent bi alayhi salaatu wassalaam nekk ci wetam naan ko yaa mu naan ko yow sama baytix tuddal benn baat rek boo xamante ne nii moom laa lay tinoo fa kanamu boroom subhaanahu wa taala abu jahlin ne ko a ah, ya aba taalib yow abu taalib al raghbatan an diini abdul muttalib ne ko yow xanaa danga fee bëgg a bàyyi diine sa bàyyi abdul muttalib shaykhu quraysh nga bàyyi ko fi nar moom nga nar a bàyyi di génn àddina amoo dara looy génn àddina lu dul waxu waa ji nga xam ne du dara toog nii di wax mooy yow da nga fee bëgg a bàyyi sa diine bàyyi mbaa Abdullah Abdullah ibn Abi Umayya da Abdullah ibn Abi Umayya nekk frère Seydina Ummu Salama di soxnaa yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom yaayam yaayam mooy frère moom bàjja Abu Taalib ba nijaay la ci moom ndax yaayam ak Abu Taalib ak ki jur yonent bi alayhi salaatu wassalaam di Abdallah ak ñoom Hamza ak ñoom Abd ñoom Al Abbas ñoom ñépp ñoo bokk baay muy Abdul Muttalib bi moo leen jur mu ñaa moom mu naan moom moom Abu Ta moom Jahlin ñuy wax parey naan ko ndax danga fee nar a bàyyi diine Abdul Muttalib yi di dugg ci diine joo xam ne kenn xamul nu mu doon yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax lu ne waaye Abu Taalib finalement mu ne moom li muy génn àddina mooy ci diiney Abdul Muttalib mooy diiney waa Quraysh looloo tax nag suñu bu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne la astaghfiranna laka ma lam unha an mu ne la ah waat naa ne gom ko génn nga àddina ci nii nag dinaa la ñaanal njéggal borom bi subhaanahu wa taala fekk moom day terewuma loolu léegi nag bi nga xamante ne nii ci loolu la xew nee fa nazalat mu daal di wàcce li nga xam ne suñu borom wàcce maa kaana linnabii maa kaana linnabii walladina aamanu an yastaghfiru lil mushrikiina walaw kaanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashaabul jahim mu ne maa kaana linnabi warul yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom moom warul ci moom walladiina aamanu ak ñi nga xamante ne ñoo gëm borom bi subhaanahu wa ta'aala an yastaghfiru ñuy ñaanal njéggal lil mushrikiin ñi nga xamante ne ñooy mushrikuuna yi walaw kaanu ndem dañoo nekkoon sax uli qurba ñoo xam ne way jege ñaale lañ seeni mbokk lañ minal min baadi lu jiitu loolu min baadi ginnaaw bi nga xamante ne nii ma tabayyana lahum ci la leen leere ne annahum kañu ñooñu ashaabul jahiimi ñooy waa safara kon nag ci noonu mu ne ci la yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di bàyyi loolu mu ne wa nazalat mu wàcc fiihi innaka laa tahdi man ahbab suñu boroom nag wàcce ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko innaka dëgg-dëgg yow sayyidina Muhammad laa tahdi du yow yaay ginde man ahbabta ko la soob wax waxoon nañ la léegi nag loolu benn problème mooy ne nit man na ne laa loolu moom nan la koy boole ak wax ji suñu boroom ne wa innaka la tahdi ila siraatin mustaqim ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam dëgg-dëgg yow da ngay gindee jibale ci li nga xamante ci mooy yoon wu bi fii mu ne ko innaka laa tahdi man ahbabt yow de doo gindi ku la soob ay waay boo ñu mënoon a jé mooy baaxe ana loolu na la ñuy déggee ñaari laaya yooyu ndax xam nañ ne borom bi subhaanahu wa ta'ala dara amul contradiction ci mbir dañ naan la inshaa allahu taala te loolu la boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim de wax mooy nefale hidayatu irshad loolu yonent yi alayhimu salaatu wassalaam ak boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim am nañu ko mooy gindi yi nga xam ne moom la nit ki moom la nit ki di gindi mbokkam mu fekk ko ci mu daal di koy tegtal wan ko yoon wi loolu de suñu boroom subhaanahu wa taala loolu la na ko innaka te dëgg-dëgg yow la tahdi da ngay gindee di tegtale di <clears throat> orienté ñi nga xamante ne mooy ilaa siraatin mustaqim ci yoon wi nga xam ne moo coowooral te jug kanta hidaayatu taw bale mu wax ne innaka laa tahdi man ahbab yow du yaay gindi ku la neex mooy dugal ci xolam ak ngëm yàlla loolu moom boroom bi subhaanahu wa taala képp moo ko man mooy ku moom manoo dugal nit li nga xam ne mooy nit nit ak ngëm yàlla lool moo tax yonent bi alayhi salaatu wassalaam sikki newul woon ne bëggoon na ci mbayti xam bii nga xam ne li mu def ci diine ji yàgg na ko aar yàgg naa taxawu ko taxawulu ne waaye suñu boroom subhaanahu wa taala daal di koy tawféexal mu daal di dugg ci diine ji loolu moo tax te li koy dëgëral al imaamu Ali ibn Taalib comme ni nga xamante ne noonu la ko al imaamu Nasaa'i rahmatullahi alayhi daal di solowee mu ne keroog bi nga xamante ne nii ci la suñu ci la Abu Taalib di baayam daal di génn àddina dafa ñëw na yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom sayyidina Ali ibn Abi Taalib radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa mu ne ko inna inna ammaka ash-shaykh ad-daal halak mu ne ko yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam sa baay tex bi góor nga xamante ne paabu réer bi daal dinay génn àddina mooy baayam la doon wax di Abu Taalib yonent bi wassalaam ne ko demal nga daal di koy suul te bul def dara dul nang ma ko wax nang ma jox bàyyi ba ma jox la ndigal léegi nag loolu loolu noonu moom la wax fii waaye sayyidina luy xadiis boo xam ne bu wér la imaam an-Nasaa'i Abu Abdirrahmaan di Ahmad ibn Shu'ayb annasa abu abdirahman ahmad ibn shu'ayb annasaa'i rahmatullahi alayhi daal dina koy soloo wa ghayra waaye it soloo nañ ci leneen luy wane muy sababu nuzuulu aaya bi boo xamante ne nii sayyidina ali ibn abi taalib radiyallahu anhu moo ko soloo moom moo ko te alimaamu ahmadu bnu hanbal mu ne haddatanaa yahya bnu adam qaala axbaranaa sufyaan an abi ishaaq an abil xaliil an aliyin radiyallahu anhu annahu qaala sami'tu rajulan yastaghfiru li abawayhi wa humaa mushri wa humaa mushrikaan mu ne sami'tu dégg naa li nga xamante ne nii mooy rajulan benn waay man ali ibn abi taalib dégg naa benn waay yastaghfiru li abawayhi muy ñaan jéggal bu nga xamante ne di ñaanal njéggal ñaari ay ay ay ay waajuram wa huma mushrikaan te ñoom ay yéefér lañu mooy ñoom ay bokkaalekat lañ ñu génn àddina fa qultu ma ne ko ay astaghfiru rajulu li abaway man sayyidina ali radiyallahu anhu ma ne ko ah est ce que nit moom jullit man naa ñaanal njéggal ay waajuram te gëmuy wa huma mushrikaan fekk ñoom dañoo ay bokkaalekat lañ mu ne fa qaala nee na waaji ne ma awalam yastaghfiru ibrahimu li abi waaji ne ma wa yow looy wax nii xanaa yëgoona say est ce que sayyidina ibrahim ala wa alayhi salaatu wassalaam xanaa moom yëgoo ne doon na ñaanal njéggal ki nga xamam ndax jég ñaanul njéggal baayam nee na nag nee na man sayyidina ali radiyallahu anhu fa dhakartu dhalika linnabi ma dem wax ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne fa nazalat mu wàcc maa kaana linnabi walladina aamanu an yastaghfiru lilmushrikin walaw kaanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashaabul jahim nee na suñu boroom wàcce laaya bi mooy ne loolu moom mooy la sayyiduna Ali radiyallahu ta'ala anhu daal di wax léegi lii gisoon nañu ko bu yàgg ca mawtu Abu Taalib waxoon nañ la ne ana lan moo cee am na aaya yoo xam ne dañoo am ñaari sababu nuzul loolu da nga koy gis ak saar yoo xam ne dañuy wàcc wàccaat loolu lan kon xadiis yi yépp wér léeg-léeg mu ci saxiixayni nekk ci saxiixu al imaam muslim ibn al buxaari rahmatullahi alayhi ak saxiixu imaamu muslim ibn al hajjaaj waaye seen sëriñ ñoom ñaari al imaamu ahmad ibn muhammad ibn hanbal daal na koy solo muy boroom ngir mi mooy mu xadiis yu wér ko mbir mi dañ naan wàccoon na Makka ci Abu Taalib waaye naka noonu wàcc na ci ki nga xamante ne nii mooy fële ci sayyidina Ali ibn Abi Taalib léegi nga ne ko mais moom xanaa moom daa mënul dafa lu tax bu doon wàccoon lan wax laaj bi am mooy lan moo tax tontuwul woon waa ji loolu ne ko aaya bii ma kaana linnabii walladina aamanu an yastaghfiru lil mushrikiin man nañ la ne est-ce que woon na ko ndax loolu day am boroom xam-xam bi rahmatullahi alayhi léeg-léeg ñu laaj da laaj boo xam ne ngay tontu loo xam ne am na dalil yoo xam ne ndax xam na ko waaye daf ko fàtte bu ko waxoon mu doy ko ci wax ci yeneen dalil yi muy indee ay nga xam ne ci wàllum xel la koy teg waaye loolu day dal ku ne mooy ku la ne teewlu woon na ko boobu ndax ndax obligé wul aay bu wàcc saxaaba yépp daal di koy xam kon daal num ci man di demee ngi suñu boroom ne kon ne wa maa kaana astaghfar mu ne maa kaana linnabi kon nag moom warul ci biyoon mooy mooy yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom mooy manu la def lool de walladina amanu ak ñi nga xam ne ñoo gëm an yastaghfiru ñuy ñaanal njéggal lil mushrikiin ñi nga xam ne ñooy bokkaalekat yi walaw kaanu li qurba même bu dee ne seen proche seen plus proche ay mbokk lañu mim bandi ginnaaw ba nga xam ne maa tabayyana lahum annahum ashaabul jahim kene ñoom ñooy waa safaraaw jahim loolu moo tax li ngay dégg juhaal yi di wax yenn ustaas yi nga xam ne xaw ma la ñuy jaay rëy xel wala lu leen dal ñu naan waay noo ñoo am na ñoo xam ne nag ci vraiment ay nit lañ yoo xamante ne nii génn nañ àddina c'est des hommes yoo xam ne yu exceptionnels nañ leen leen ñaanal ci jàkka ji ñaanal leen diw ndax moom vraiment moom panafricaniste bu mag la woon wala ñaanal leen diw ndax moomkat vraiment un euh, c'était un homme boo xam ne ci wàllu humanitaire lim ci def rëy na loolu mooy ñàkk xam dëgg dëgg dëgg yow est man nga fee wax nit ku def lu rëy ba toll ni Abu Taalib est-ce que xam nga Abu Taalib li mu defal yeneen bi alayhi salaatu wassalaam ak li nga xam ne noonu la defal jullit ñi radiyallahu taala anhum wa ardaahum loolu est-ce que xam nga li Abu Taalib daal di daj moom mi nga xamante ne nii nangu na embargo mu topp nekk ngir dimbali yeneen bi alayhi salaatu wassalaam nekk mag mu am ay quatre-vingts ans ak lu teg nanguñu embargo ko parke leen dootuñ leen jaay leen jëndal dootuñ leen may soxna na dootuñ leen def dara dootuñ leen jox sax lu ñu lekk mu nangu supporter loolu lépp ngir lan jàppale yonent bi alayhi salaatu wassalaam yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne woon dina ko ñaanal njéggal fekk suñu boroom terewu ko ko suñu boroom tere ko ko ne ko déedéet kooku manoo ko ñaanal njéggal ndax moom dafa bokk ci ashaabul jahim mooy yow léegi yow yaa gën a xam boroom bi subhaanahu wa taala wala di yow wala yaa ko ëpp yërmande ana moo gën a ëpp yërmande boroom bi ci jaamam yi vraiment li mu def dafa rëy nañ leen ko dogal ay ay nañ leen ko sànnil ay lixlaas loolu baax na nga dégg ñi gën a réer naan sax waaye nañ leen ko defalub jukki wala nañ ko jàngali yaasin wallahi te loolu nag boo ko waxee léegi dafa dema dem ba sax ñun mbokki wolof yi moom boo ñëwee sax di wax yooyu dañuy jàpp ne waa ji c'est un extrémiste déggal lii muy wax kii dafa teengal diine ji ma wëpp kii nga xam ne s'il a fait l'unanimité ñépp xam nañ ne ku baax la monde bi yépp daal di d'accord ci moom ñëw ñaanal ko loolu lan moo ci ne ñu naan bu ko kenn ñaanal lañ naan la loolu yow jàllal nale nga jàngil sooratu tawba bu dee jàngoo génneel sa téere nga wax la léeral waxal boo man de liir ñu la maa kaana nekkul ñu tekkil la ko lin nabi nda yonent bi alayhi salaatu wassalaam alladina aamanu ak ñi gëm yàlla an yastaghfiru ñuy ñaanal njéggal lil mushrikiina ñeel ñi nga xam ne gëmuñu woon yàlla dañuy bokkaale walaw kaanu uli qurba nem bu doon ne ci waa qurba qurba lañ bokk ay way jege ñaaleen min baadi ginnaaw ba nga xam ne maa tabayyana lahum annahum ashaabul jahim kene waa jahim lañ léegi ñun nag leewlu nag bokkul ak leneen mooy tamit am na beneen mooy lii daal lool la nit moom mooy fekk mu ngi dund nag même nit ki bu amee ay waajuram yoo xam ne du ñuy jullit moom amul droit bu ñu génnee àddina mu naan buur yàlla yàlla na leen dugal aljana loolu nit ki amu ci droit ay nekk fi naan oustaz yi wax na koog wala am na sax boroom xam-xam yu ne loolu c'est peut-être léegi mën naa ne dañ naan la yow xanaa sa bopp bi dafa wëlbateku yow alquran di wax nga naan oustaz diw nee na yow danaa déggoo li al imam Shafi'i Muhammad ibn Idris al-Muttalibi rahmatullahi alayhi waxoon ne boroom xam-xam yépp ñépp xam nañ ne bu waxu yonent bi alayhi salaatu wassalaam du ñu ko fi bàyyi ndax waxu kenn kaayinan man kaan lee ku mu ko waajooju ku mu man di doon ku mu man di doon nag yow bu ci génne kenn laa wax bu fi toog naan noo amaana ñeneen ñi la ñuy wax ne man sama sëriñ màgg na foo xam ne ku mu man di doon ngi bokku ci ma ne la ñépp la yiy wax nga naan imaam Shafi'i buy wax kaayinan man kaan yow est ce que xam nga kan mooy al imaam Shafi'i wan ma ku ko gën a kawe nga ñëw naan ma xam naa sama sëriñ ci gën a dugg sax ñeneen ñi boo moywul ndax sa sëriñ boo moywul da ngeen koy tuumaal li ngeen kii rek waaye yéen ko tegub sëriñ waaye boo demee matu ko sax kon nag affaire yi mooy loolu la waaye nag am na beneen affaire mooy nag nekk fi tamit naan eh, waay waaja nga yéefér sàngam yàlla na ko yàlla rëbb te mu génn àddina déedéet loolu jullit amu ci droit parce que xamoo nan la génne àddina moo tax yonente bi alayhi salaatu wassalaam doon wax naan laa tasubbul amwaat fa innahum qad afdaw ila ma amilu mu ne nag bu leen saaga di ŋàññi ñi nga xam ne ñoo génn àddina moo ñoom nag dem nañ ci li nga xamante ne moom lañ doon jëf moo tax nekk fi naan ay waay diw moom moom diw faatu na yéefér la woon yàlla na ko yàlla rëbb tout le man nga ne yàlla na ko yàlla rëbb bu dee ne lu leer la alquran comme ñoom Firawna safara la jëm kooku moom man nga koo rëbb ak ñi nga xam ne leer na ci alxuraan genre abu jahlin gi ñu man nga leen rëbb waaye sax di leen rëbb tout le temps sax dafa gënul comme li yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxoon sayyidina siddiq radiyallahu anhu ne ko am ne ko ne ko la'aan ak siddiq ñooñu laa yajtami'aan mu ne ko di nga xam ne mooy ki nga xam ne mooy siddiq ku dëggal bu am darajaay siddiq ya ak koo xam ne fu mu nekk di rëbbaati ñaar yooyu ma ànd ci xolub gi loolu la mooy des fois rëbbaate tamit ci diina ji la bokk moo tax gisoon na yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi nga xamante ne nii ci la ñuy gis masala mu dangereux moomu nga xam ne gars yi fanatisme gars yi mooy waxoon naa la gars yi ay passion lañ ciy demee te jëloon nañu ay jataay jataay muy masalaam est-ce que ab ab néew mën naa nekk ci jàkkaam déet mooy loolu gisoon nañ masala boobu nga xamante ne nii bañ koy gis keroog waxoon nañ la waxoon nañ la ne affaire yooyu noonu mooy mooy mooy bi ñuy gis loolu gisoon nañu ko moom kon sëy mooy ken sayyidina Siddiq kon yonent bi alayhi salaatu wassalaam yaay ummu salama sayyidatu Aisha bint Siddiq as-Siddiqatu radiyallahu ta'ala anhuma moo ko nettali mu ne sayyidina sayyidatuna ummu salama ak ummu habiba ramla bint abi sufyan dañoo nettali radiyallahu anhum yonent bi alayhi salaatu wassalaam cinq jours laata muy génn àddina ñu ne ko ñun de mais yonent bi alayhi salaatu wassalaam fekk mu feebar ba nekk néeg sayyidatuna aisha radiyallahu anha soxnaam yi nekk ak moom foofu ñu naan ko mais ñun daal dañoo gis nga biñ demee Éthiopie mais ñoo fa gis lu yéeme mooy jàkka mooy gaayoo xamante ne nii da ñooy ñoom dañoo defar ay ay statut yoo xam ne ci seen biir fi ñuy jaamoo yàlla seen église ak yooyu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne laanatullahi ala al yahuud wala laana allahu al yahuuda wan nasaara mu daal di leen rëbb kon lool xam nañ ne des fois mais nag rëbb day lu général nga mën a wax mais naan ay di di rëbb naan diw moom rëbb diw te yow dara leeru la ci loolu amoo ci droit de anaa mu nekk comme yéefér liñ la waxoon sànq ka Firawna waaye ma noo toog nii par exemple wala sax kuy dund yéefér buy dund nga koy rëbb loolu it noo koo def de mais nag man nga rëbb yéefér yëpp dans leur ensemble nga ne laanatullahi alal kaafiriin yal na rëbbum yàlla nekk ci yéefér yëpp loolu mën naa ne exemple jël jël benn tur naan diw gis naa ne président yéeféer la bon na ci jullit ñi ko ko benn waay ne woon la Bush laanahullah loolu amoo ci droit naan Bush yàlla na ko yàlla rëbb yow kan moo la ne Bush yow dara leeru la nan lay mujjee loolu xamoo ci dara même waa ji génn àddina sax fekk leeru la manoo ko wax naan waaja mu nga safara wala mu nga aljana loolu dara la ci leerul kon nag suñu boroom subhaanahu wa kon daal loolu tamit lu jara bàyyi xel la nekk fi di rëbb koo xam ne yow dara leeru la ciy mbiram mooy boom bu dee ne mooy dañuy jàpp ne yéefér la parce que loolu lañ ko xamee om faatu waaye kantaanaan mu nga mu fële mu nga fële moom loolu nag leeruñu kenn du ci wax dara kon nag suñu boroom di continuer mu ne wa ma kaana fa mu ne wa ma kaana istighfaaru ibrahima li abiihi falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra minhu inna ibrahima lawwaahun halim mu ne wa maa kaanat nekkul woon istighfaaru ibrahim muy ñaanu njéggal sayyidina ibrahim ala nabiyyina wa alayhi afdalu salaati wassalaam li abiihi mooy ñaanu njéggalam gam doon ñaanal njéggal nekkul woon baayam lu dul illaa an maw'idatin wa'adahaa iyyaahu lu dul ab digge la boo xam ne ndawam sayyidina ibrahim ala nabiyina wa alayhi afdalu salaatu wassalaam daf ko digoon baayam ne ko woon dina ko dégg dina ko ñaanal njéggal looloo taxoon moom mu ko doon ñaanal njéggal moom sayyidina ibrahim ala nabiyina wa alayhi afdalu salaatu wassalaam comme ni nga xamante ne nii noonu la ko waxe woon ne ko mooy keroog bi mu naan ko wax jurni maliya mu naan ko sa astaghfiru laka rabbi ca suuratu sayyidatuna maryam ibn ala nabi nabiyyina wa ala nabiyyina wa alayha afdal salaatu wassalaam moom mi nga xam ne ca la doon wax ne baayam ba mu ko dàqee naan ko wahjurni maliya sori ma te jóge fii ba mu koy tere jaamu ya xaram yooyu muy jaay mu ne ko mu dàq ko mu ne ko sa la laka rabbi xel séef naa laa ñaanal njéggal sama borom sama loolu nag la suñu borom ne loolu mooy dige boobu moo taxoon mu ko doon ñaanal waaye falamma tabayyana lahu ba mu ko leeree dëgg-dëgg annahu lahu annahu aduwwun lillah këne baayam mii kat noon la ci noonu yàlla yi mu ne tabarra minhu dafa denc moom sayyidina ibrahim mu ne moom nag alayhi salaam inna ibrahima la awwaahun halim mu ne dëgg-dëgg sayyidina ibrahim la awwaahun moom de delluwaakoon la ci boroomam subhaanahu wa taala awwaahun te ku ñaan la halimun te ku woyof la ku lewet la moom sayyidina ibrahim ala nabiyyina wa alayhi salaatu wassalaam mu kontine moom borom bi subhaanahu wa taala ci aaya bi nga xamante ne moo ci tegu mu ne wa maa kaana allahu li yudilla qawman ba'da id hadaahum hatta yubayyina lahum maa yattaquun inna allaha bi kulli shay'in alim mu ne wa maa kaana allah buur yàlla nag nekkul li yudilla di sànk xawman aw nit aw ñoñ ba id hadaahum ginnaaw bam leen gindee xattaa ba kera yubayyina mu leen di leeral maa yattaquuna li ñuy ragal mooy ne loo xam ne moom lañu ñu war a moytu dina leen leeral shari'am ba mu leer mooy comme lam waxoon ne wa maa kunna mu'adhibiin xattaa nab'atha rasuula moom boroom bi subhaanahu wa ta'aala mu ne man nag duma mbugal ñun newuñu di mbugal kenn lu dul ñu daal di lay bañu yoon ndere ñu yónni yonent il foo ñu yónni yonent ba pare ci nay nit bu ñu bañee nag ne nangu wuñu waaw kay bu boobaa ñu war leen a mbugal ndax suñu boroom subhaanahu wa taala moom dafa def ci xikmaam kene moom du mbugal nit ñi ci xam-xam bu mu am ci ñoom waaye da leen di jàpp ci loxo ci poche comme nam waxoon ca naafiq yëbale ne mooy bu walaa tujibka amwaaluhum walaa awlaaduhum innamaa yuridu allahu li yu'adhibahum biha fi dunya wa tazaqa anfusuhum wa hum kaafiruun mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak jullit bi falaa tujibka amwaaluhum mu ne munaafiquuna yi naafiq yi bokkaalekat yi ak yéefér yi alal ji ma leen defal ci àddina bu mu la yéem de innama dëgg-dëgg seen doom yeeg seen xale yi seen alal yi ñu yor bu ñu la yéem loolu nag borom bi subhaanahu wa taala nee na dama leen koo defal ngir lan li tas ñu nekk ci loolu rek nekk ci bànneex yooyu rek wa tazhaqa anfusuhum bés ba nga xam ne nag ci la seen bakkan yi di rot mooy ci la ñuy génn àddina wahum kaafiruun mu fekk ñu nekk yéefér ñu jàpp leen loxo ca poos loolu rek tax kon mu ne subhaanahu wa taala nekkul kon li yudilla di sànq di seetaan mu sànku ndax kenn du ne yàllaa sànq gaa yi comme ñi nga xam ne ñu xamul di wax suñu boroom kenn du ne moo sànq gaa yi naan moo ko seetaan bi adlihi ci maandoom la seetaan waa ji bàyyi ko boppam ndax moom boroom bi subhaanahu wa taala ku mu seetaan bàyyi la ak sa bopp nga alku moo ñépp ci yam moo tax moom mooy wax yonent bi alayhi salaatu wassalaam la in lam euh, bu ne kon ba naan ko buñ la dëgëral woon laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila mu naan ko walaw laa an sabbatnaak buñ la dëgëralul woon de konoonte kon amaat kon tuuti kon nga jeng ci ñoom lu néew lool nag mooy kon jàppalu dimbalu sama boroom subhaanahu wa ta'ala lekk fi nekk mu ne kon moom du sa du seetaan mu sànkooy nit ginnaaw ba mu leen gindee lu dul ginnaaw ba mu leen wanee li nga xam ne moom la ñu mën a moom la ñu war a moytu ci ay digale ci war a moytu ci ay tereem léegi nag bu ñu moytu ñu ko mu daal di leen mbugal inna allah dëgg-dëgg boor yàlla bi kulli shay'in ci lépp alimun ku ko xam la mu teg ci aaya 116 mu ne inna allah lahu mulku samawati wal ard yuhyi wa yumiitu wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir mu ne inna allah ñeel na boor yàlla lahu dëgg-dëgg moom la ñeel mulku samawat moomeelu asamaan yi wal ard ak suuf yi yuhyi mooy dundal wa yumiitu ta mooy rey comme ni mu waxoon ne inna wa annahu huwa ahya wa annahu huwa amaata wa ahya te moom boroom bi subhaanahu wa ta'ala ci suuratu najmi mu ne wa annahu te dëgg-dëgg moom huwa amaata mooy faat wa ahya te mooy dekkal kooku mooy al wa yuhyi kon mu yuhyi mooy dekkal wa yumiitu mooy rey wa maa lakum te yéen min duunillaahi wallif boroom bi subhaanahu wa ta'ala min waliyin koo xam man naa méngoog seen mbir wala wala ko di jàppal mu teg ci ne laqad taaba léegi nag mu ngi ñëw ci li nga xamante ne mooy dernière affaire bi nga xam ne moom lañ gisoon ci nettali Tabuk muy waxoon nañ la boroom ngànt yépp tuddaloon nañ la ko ci jotaay bee weesu saar bi tuddoon na ko ñenn rek ka desoon mooy ñim noon wax naan wa aaxaruuna murjawna li amrillah imma yu'adhibuhum wa imma yatuubu alayhim wallahu alimun hakim comme ni ñu ko fàttalee léegi ci début bi loolu nag lay ñëw ci seeni saar bi ak li nga xam ne moo ci tegu mu ne laqad taaba allahu ala annabii walmuhaajiriin wal ansaari alladina ittaba'uuhu fi saa'ati al-usra min ba'di maa kaada yaziigu quluubu fariiqin minhum thumma taaba alayhim innahu bihim ra'uufun rahiim mu ne laqad taaba allahu ala nabi mu ne borom bi subhaanahu wa taala mooy ki nga xam ne du deñ di delloo si te tamit te yorom yonentam bi nga xam ne masula deñ ci moom moom moo ko delloo si te moo ko indi ci moom te masula joge ci moom wal muhaajiriina waaye it mooy ki delloo si ñi nga xam ne mooy muhaajiruuna yi wal ansaar yi ak ñi nga xam ne ñooy wal ansaar ñi nga xam ne ñooy sahaaba yi dëkkoon madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati salaa alladhi alladina ñi nga xam ne taba'uhu ñoo ko toppoon fii saatil usrati ci jamono ju tarja ndax bul fàtte ne lii mooy ghazwatu Tabuk yonent bi alayhi salaatu wassalaam gisoon nañu la imaamu Muhammad ibn Ishaq rahmatullahi alayhima waxoon mu ne dafa xewoon jamono joo xam ne dafa metti woon fii saatin min min usratin min annaas jamono joo xam ne dafa metti woon ci nit ñi wa waaye it wa hiina ishtadda al jadd mbir mi suuf si wowoon tol wowoon lool waaye mu amoon mbooya gu tar mu ne woon canicule loolu nag nga xam ne comme li sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wax te al imam ibn Abbas radiyallahu anhuma nee na dañoo laaj sayyidina Umar ne ko radiyallahu anhu tee nga ñoo nettali ci mbiru as-saatil usra muy jamono ju tar jooju alquran di wax di ghazwatu Tabuk mu ne ko ñun de dañoo génn ñun Umar ak sahaaba yi radiyallahu anhum dañoo génn ànd ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam di dem li ghazwir ruum ngir xare yeeg waa waa Rome di waa Byzance bi nga xam ne ci lañu dem ba ci yoon wi dañoo mara mara mara mara mara mar ba ba yaakaar ne suñu put yi day xotteeku tellement nim tànge woon nee na ci la sayyidina Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu mu gisee nit ñi mar mu ñëw ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam laqad awwadaka Allahu fi du'a ne ko yow yonent bi alayhi salatu wassalaam sa boroom kat subhaanahu wa ta'ala kat miinal na la di nangu sa ñaan léegi nag dañoo damaa bëggoon nga ñaanal ñu mooy ñu am ndox mu ne ko yow ah yaa Aba Bakr awa tuhibbu dhalik ne ko ndax lool nga bëgg mu ne ko waaw lool laa bëgg yonent bi alayhi salaatu wassalaam yëkkati loxo yi daal di ñaan bi muy ñaan daal laata mu koy wàcce fu niir bi ñëw mu taw a taw ba gaa yi daal di duy seen récipient yépp mu tooy xep nee na am na ci beneen riwaaya ñu dem xool ci biti ndax est-ce que dépassé na fii ñu gis ne taw bi dépassé wul fi arme bi ne woon kon loolu nga xam ne waxoon nañ la taw boobu moom sayyidina wasalaam est ce yëgul woon ne gars yi mar nañ ba seen put yi metti waaye yëgoon na ko waaye da koo def taw boobu bi barakati siddiq la ko defee mooy ci barkeb sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu mi nga xam ne moom lenn rek a tax yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñaan nee na ko ndax danga koo bëgg mooy moom daal lu as-siddiq bëgg loolu lay def nee na loolu nga bëgg mu ne ko waaw mu ne ko kon ay ca mu tàllal daal di ñaan mbir mi taw waaw loo tax gaa yi ñu xettale ko keroog kon loolu nag mooy loolu benn exemple la rek ci mettitaay yi nga xam ne moo xewoon keroog ci li nga xam ne mooy margu tar ne sayyidina Umar radiyallahu anhu ci boppam nee na dañoo dem ñuy demaat ba mbiri gina a tar ci yeneeni xadiis nga comme ni ko sayyidina Abu Sa'id alxudri alayhi ridwanu rabbani daal di waxe ne moom ba ñu demoon sayyidina Umar bi nga xam ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam gaa yi seen provision yi dafa jeex amatuñu lekk ñu ne yéen ah, bi alayhi salaatu wassalaam tee nga ñoo jox ndigal boog ñu daal di rey ci gëléem yi nga xam ne moom lañ fi yor day dem mu ne leen waaw nee na bi ñu demee bay def Seydina Omar nee na mu daal di daw si radiyallahu anhu ne ko déet yonent bi alayhi salaatu wassalaam boo leen joxee ndigal ñu faat ñu ñu daal di loj gëléem yi daal di ciy lekk ana lan la ñuy warati ngir mën a continuer suñu yoon wi lool dina metti de itee nga ñoo ñaanal rek mooy man li ma gis Seydina Omar radiyallahu anhu mooy nga woo ku nekk ne leen indi leen seen provision yi ngeen yor bu ku nekk indee ñi yor sunguf indi sunguf ku yor tàndarma indi tàndarma ku yor njóor ni indi njóor ku yor sawiq indi sawiq ku nekk mu indi li mu yor képp ko defee bu ñu dajalee loolu lépp boo nga nga ñaan ndax borom bi subhaanahu wa taala moom wat na barke ci sa ñaan yonent bi alayhi salaatu wassalaam dajal noy gaa yi nañu indi gaa yi indi li ñu indi daal bañ ko defee ci ëmb bi lu néew la yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di ñaan ne leen nag ñëw leen par mbooloo ngeen di duy ci seen récipient yeeg seen leen waxande yi ngeen fi indi ak seen ëmb yi te nag ku rek na nga dem ta ngeen wax di duy ba pare mu ne leen kuy duyit na nga lekkaale ba suur gaa yi lekk duy ba dem mbir mi mel ni daal yëf yi daa gën bari léegi nag gaa yi ne ah waa yëf yi yéeme na de yonent bi alayhi salaatu wassalaam mbir mi changé wul de te te gaa yi waxoon nañ la ay trente mille ay trente mille lañu ñu woon ah mooy gaa yi trente mille personnes la woon loolu lépp ñu daal di ko jee def ko wan la ne mbir mi taroon na kon loolu lay wax ne kon suñu boroom nag moom moo tuubal moo delloo ci muhaajiruuna ak lansaar yi ak yeneen ndaw ndawam bi yonent bi alayhi salaam ak muhaajiruuna yi moom imaam ibn Abbaas mu ne delloo googu mooy lan mooy comme li mu waxoon moom ndigal gi mu joxe woon yonent bi alayhi salaatu wassalaam naafiq yi comme naa naafiq yi ñoom bi nga xam ne ci la ñuy génn di dem Tabuk dañu gise woon seen biir ne mu dem leen ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ngeen ñaan ko indi ndigal ngir bañ a dem ci xare bi bu leen joxee ndigal ngeen bañ a dem bu leen nee nag joxuma leen ndigal bu leen dem léegi nag ñu ñëw ci yonent bi alayhi ku ñëw daal di wax rek mu ne la jox naa la ndigal nga toog lool nag suñu boroom ne ko afallahu an kalimatin talahum xataa yatabayyana kalladina sadaqu wa ta'lama alkaadibiin suñu waroom ne ko jéggal naa la lu tax nga leen di jox ndigal gaay yi sax danga leen a waroon a bàyyi rek ne leen joxuma leen ndigal ba xool bu ko defee dina la dina feeñ ñi nga xam ne ñoo dëggu ci ñoom ak ñi nga xam ne dañuy nar nee na moom imaam ibn Abbaas loolu la suñu boroom naan laqad taaba Allahu ala nabi moo delloo si yonent bi alayhi salaatu wassalaam wal muhaajiriina ak muhaajiruuna yi wal ansaari ak wal ansaar alladina ñi nga xam ne muy saxaaba yi nga xam ne itabahu ñoo àndoon ak moom fii saatil usrati ci jamono ju metti joo jële di ghazwatu Tabuk min baadi ginnaaw ba nga xam ne maa kaada tuuti kon yaziiru mu jéng qulubu fariqin minhum lenn mooy xolu ñenn ci ñoom ndax waxoon nañ la ñenn ñi comme moo tax aaya yi ñu gis ci ghazwatu Tabuk noonu la commencé woon muy aaya 38 mooy bi mu naan ya ayyuhal ladina amanu ma lakum idha qila lakum infiru fi sabilillahi thaqaltum ila al-ard araditum bil hayati dunya min al-akhirah mooy loolu fama mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil mooy boobu suñu borom dane moo yéen ñi gëm yàlla lan moo tax buñ leen ne jóg leen xare ji ngeen di diis diis lu ci suuf si di xaw a tayyeel mel ni ni ñii di mën a bëgg a toog ci seen ker yeeg yooyu moo tax loolu nag la lanaan mim ban di ginnaaw ña topp yonent bi alayhi salaatu wassalaam ginnaaw ba nga xam ne xolu ñenn ñi ci ñoom tuut mu jéng mooy tuut mu bañ a dem ndax mbir yi kat jamono ji daa amoon canicule bu metti te al imaam ibn Ishaq nee na wa taabati thimar dafa dajaloon nag jamono joo xam ne nag tool yi dafa ñoroon lool wax dëgg yàlla mbir yi seddul way mooy mbir yi tàng na lool waaye tool ya boo demee ca tool ya tàndarma yi ñor na te ker ya baax na de la woon de moo tax ñoom ñoo xam ne moom loolu daal lañ moo leen xawoon a tànte loolu lay wax waaye finalement ñoom ñu bàyyi lool dem mu ne loo ñooñu la naan mim ba mim ba di ginnaaw bi nga xam ne maakaada tuuti kon yaziiru mu jéng qulubu fariqin minhum xolu ñenn ci ñoom summa ginnaaw gi taaba alayhim mu delloo si waan leen ba ñu mën a ànd ak moom bañ a des ca kër ya ak nga xam ne mooy tool ya innahu dëgg-dëgg moom borom bi subhaanahu wa ta'ala bihim ci ñoom sahaaba yi ra'ufun yërmande la ci ñeewante la ci ñoom rahimun ku leen yërëm leen mu ne nag mu teg ci ña nga xamante ne ñooy les derniers ñi di desoon mu ne wa ala thalathati alladhina khulifu hatta idha daqat alayhim al-ardu bima rahabat wa daqat alayhim anfusuhum wa dhannu an la malja min allahi illa ilayhi thumma taaba alayhim liyatubu inna allaha huwa at-tawwabur rahim mu ne moo delloo si tamit ñett ñi nga xamante ne nii wa ala thalathati ak ñett ña nga xamante ne nii xullifoo ñoom defuñu woon ni naafiq yi te lii sayyidina Ka'b ibn Malik ci hadiisam biñ la doon wax sànk alayhi ridwanul Malik moo ko njëkk mooy bi nekk ci saxiixayni ak musnad wal imaam ibn Muhammad ibn Hanbal rahmatullahi ala al-jamii aw ghayrihim moom moo ko tekki ne xullifu fii waxul ne ñi ñàkk a dem Tabuuk de mooy ñàkk a def ni naafiq yi uti ngant wax ko ngant yoo xam ne dara lu ciy dëgg lool lay wax mu ne hatta idaa daaqat alayhimul ard ndax bul fàtte ne waxoon nañ la sànk ne ñoom bi ñu ñëwee wax dëgg yonent bi alayhi salaatu wassalaam dane kii de yéen ñii de wax nañ dëgg ku ci nekk mu ne leen nag léegi dem leen ba borom bi subhaanahu wa taala atte seeni mbir ñu toog cinquante jours yoo xam ne mooy kenn du leen tudd kenn du leen nuyu kenn du doxalanteeg ñoom dara ba gisoon nañu Seydina Kaab ne Malik nee na nag bi ma nekkee ci <clears throat> dernier mooy <clears throat> bi nga xam ne ci laa nekk noonu ci benn jour daal ci la ma yi nga xam ne ñoo nekk fële ca Jordanie les nabatéens de Petra mooy gaa yooyu mu ne benn waaye dafa ñëwoon nag di jaay si ñam foofale Madinatul Munawwara comme niñ ko doon defee ci noonu gisoon nañu masala yi nga xam ne moo jëm est-ce que ay ay yéefér mën nañuy indi di jaay ay ñam ci réewum jullit loolu gisoon nañ masala yooyu walillahi alhamdu wal minna ak yan façon lekk lay doon <clears throat> waxoon nañ la bu dee ñoo xam ne ay até lañ moom lépp luy viande manu cee bokk parce que ñoom seenu graine di la waaye it bu ay chrétien wala ay juif yoo xamante ne nii ñoom respecté tuñ ni leen seen charia waxoon ñu rendee ñooñu it ñu manu ñoo importer di importe wala di importer li nga xam ne mooy ñam yu am yàpp yoo xam ne day am yàpp di ko jënd ci réewum jullit loolu gisoon nañ masala yooyu walillahi alhamdu wal boroom import yi yooyu am na solo ci xel kon mu ne moom moom Seydina Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu mu ne nabatéen bi ñëw di wër ci ci marché Médina bi naan ay na Ka'b ibn Malik kan mooy Ka'b ibn Malik gars yi di ma ko joxoñ ba mu ñëw ci man mu jox ma lettre ma xool lettre bi bi ma demee sama kër ma gis ne ndakete yoo buuru Maliku Ghassan muy buuru Ghassan moo ko yónni ne ko yow dégg naa ne foofu dañ la faa kenn joxatu la say droit on ne reconnaît waxoon naa la est-ce que niroowul li ñuy dund léegi nga xam ne réewum jullit mi buñ gisee ne nga xam ne réewum jullit mi bu ñu gisee li nga xamante ne nii moom la benn waay boo xam ne def na lu ko charia war dale lan ngay dégg nga dégg organisme internationaux yi naan gars yi ko libéré waaye on respecte pas ses qu'il vienne ici on lui li nga xam ne mooy asile politique lool waxoon naa le kuffaar yi léegi daldi di wu ñuy créer dara ñoom dañoo topp rek kuffaar yi leen jiitu woon mooy mil lara rek inna wajadna baana ala umma wa inna ala athaarihim lool loolu alxuraan di wax gaa yi tout le temps dañ doon wax ne dañoo fekk suñu maam yi ak suñu baay yi ci tëralin ñu nit ñu topp seeni trace loolu kese fi am alxaaris ibn abi shamir maliku ghassan ca jamono jooju mu dégg na sayyidina Ka'b Malik alayhi ridwanul malik te il était un grand poète comme ni ñu ko gise woon ci tarjamaam walillahi alhamdu wal minna mu daal di koy bind lettre nag ne ko nag ñëwal fii nekkoo ci yàlla deful nga nekk ci suuf soo xam ne dañuy manqué say droit duñ la jox benn kii benn droit joxuñu la ko ñëwal fii te man moom dama lay bàyyeeg sa diine du ma la forcer nga nekk chrétien nekkal fii sama gan ngay ne sur mon territoire waxoon naa la xam nga ne noonu moom la ko faar yi def léegi yàkkamti nañ ñu am na ku ñu war dóori yari l'islam Arabie saoudite bañ ne no ah, non non non ça c'est du barbarisme non non non nga gégg gars yi le Portugal est prêt à lui accorder l'asile politique wala la France na ñëw fii ci pays des droits de l'homme loolu la gars yi doon wax nee na moom bi ma jëlee lettre bi liir ko ma ne vraiment lii nag beneen ngandoom nattu la ma dem fi may lakki mburu daal di ko fay taal daal di dem nee na nag ci dix jours yi ci mujj boobu nag ci la finalement daal ni mu mujj mooy yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi aaya yi wàccee nag mu yëgal ko julli ni ca fajar ja ñu daal di daw daal di koy wax ne ko a ah, ba abshir ya Kaab Malik way bégal yow Kaab ibn Malik ci la daal di woon daw daal di ñëw ci yonent bi alayhi salaatu salaam mu ne ko kan moo ma setal yow la wala suñu borom mu ne ko déedéet ci borom bi subhaanahu wa ta'ala moom mooy ki nga xam ne moo la setal yow Kaab ñooñu nag lay wax moom la woon ak Muraaratu ibn Rabi' ak ki nga xam ne mooy Hilaal ibn Umayya radiyallahu ta'ala anil jami' ñett ñooñu la naan wa ala thalatha waaye boroom bi moo indi al as ñetti ñi nga xam ne alladina ñi nga xam ne xullifu ñoom dañoo defuñu woon ni naafiq yi waxoon nañ dëgg moom moo nangu seen tuub hatta ida daqat nga xam ne ñoom daal dinañuy dund foofu ndax yonent bi alayhi salaatu wassalaam dane woon leen demleen ba borom bi di atte ci seen ci seeni mbir léegi nag comme que borom bi attewul woon seeni mbir ci dara ñu ñun gàlloo natt boobale hatta ba kere ida daqat ndax ñekk wax gi ñuy wax ak ñoom al huban malgré yaatoom wa daqat mu xat alayhim ci ñoom anfusuhum seen bopp wa dhannu ñu daal di njort an la malja te ne amul fu ñuy rëcc waaye daw fu ñuy rëcce minallaahi ci buur yàlla illaa ilayhi lu dul ci moom summa ginnaaw gi taaba alayhim mu delloo si leen li yatuubu ngir ñu man di tuub mu del di laan inna allaha ndax buur yàlla huwa moom at-tawwaabu mooy aji dég ne nanguwaa koonu ba tuub arrahimu mooy aji yërëmaa koon ji mu ne yaa ayyuhal ladiina aamanu taqullaha wa kunu ma saadiqiin ñii nag dara muccalu leen comme li sayyidina Kaabu wax ne lu dul dëggu gi ma dëggu woon moom tax suñu boroom ne yaa ayyuhal ladina amanu yéen ñi nga xam ne yéen a gëm yàlla ittaqullaha na ngeen ragal yàlla wa kunu te ngeen bokk ma saadiqin ànd ak ñi nga xamante ne ñooy woy dëggu yi léegi nag inshaa allahu taala xam naa li des mooy day xaw a bari ndax ñu ngi ci aaya 119 te saar bi mu ngi dem ba 129 inshaa allahu taala xam naa dañuy na yemeni nii fi nga xam ne ci la yem ci mbiru saydina Ka'b ibn Malik ak saydina Muraarata ibn Rabi' ak Hilaal ibn Umayya alayhim ridwaanullah ñi nga xam ne noonu la suñu boroom nangoo seenu tuub te loolu gisoon nañ ñi jëmoon ci loolu at nettali boobu gënoon nañ ci yaatal i aaya bii bi ñu yemee ci nettali bi walillahi alhamdu wal minna kon inshaa allahu taala ci jotaay bii di ñëw nag la ñuy jeexal lépp la ñuy jeexal li jëm ci ghazwatu Tabuk ci la ñuy jëm ci li jëm ci ghazwatu Tabuk fina li ci li ci jeex ndax ci la ñuy jeexal saar bi ndax li ñuy dese mooy de aaya mooy aaya cent vingt ba aaya cent vingt-neuf muy neuf verset moo ñuy dese loolu la ñuy gis inshaa allahu taala ci jotaay bii di ñëw bu ko defee nag ñu tëje comme ni nga xam ne moom lañ doon tëjee muy li nga xam ne moom la as-Sayyid al-Haaji Maalik alayhi ridwaanul Maalik daal di ci xilaasu zahab fii siirati gayril arabi ci li nga xam ne moo jëm ci suñu xew-xew bi di gazwatu Tabuuk te mooy li jeexal xare yi waxoon nañ la inshaa Allahu taala dinañ jël fi nga xam ne moom la commencé woon ci abwaabu waatun ushayrun thumma ghazwatu safwaanin wa badru qitaalin ma sulaymihimi inshaa allahu taala foofu la ñuy jël ba xare yépp ñu daal di koy tuddaat jeexal li nga xam ne mooy mooy mooy li ñu concerné ci ghazwatu Tabuk muy bayt bu njëkk bi <coughs> bu mujj bi boog fi nga xamante ni mooy ci waa Qurayza yi nga xam ne mooy ci wa ci lay wax naan mu ci waxu fathu Makka ak li nga xam ne moo jëm ci lool bay tudd suñu xare bi insha allahu taala kon aaya bi nga xam ne moom la ñu gis ni moom la war a gis bii di ñëw kon ñu jàng ko daal di yem foofu mooy fi suñu boroom di wax mu yaaya sanve maa kaana li ahli almadinati wa man hawlahum min al-arab maa kaana li ahli almadinati wa man hawlahum min al-arab an yatakhallafu an walaa yarghabu bi anfusihim an nafsihi dhalika bi annahum laa yusiibuhum dhama'un walaa nasabun walaa makhmasatun fi sabilillah walaa yata'uuna mawti'an yaghiidhu al-kuffaara walaa yanaaluuna min aduwwin naylaa